أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñëwaat ci résumé yi ñu nekkoon ci Bulughul Maram min adillatil ahkaam bu al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani rahmatullah euh, nag ñu ngi ci lañ war a jeexale dernière avant dernière partie bi nga xam ne moo nekkoon question yu jëmoon ci wàllu usul muy méthodologie tey dernière dernier ensemble hadith yi yi ñu defe woon moom la ñuy jeexal insha allah bu ko defee bu ñu ci paree rek dañuy def introduction wu partie bi nga xam ne moom lañ ne woon moom la ñuy mujjee insha allah muy partie bi concerné ñi ñu indil xadiis yi tey bañ man koo jàng muy asxaabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muy saxaabu nga xam ne ñoo ñu indil xadiis yi am naa insha allah tey buñ amee kii bi bu ko insha allah dinañ mën a def introduction ci ñoom introduction bu générale bu ko defee soit bu defee tuuti ñu commencé ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu sinon rek ñu bàyyi ba beneen yoon ñu dooru continuer insha allah kon nag tey ensemble xadiis yi ñuy war a gis mooy kon ñett yi nga xam ne ñoo nekk yu mujj ci bunt bi ñu nekk muy xadiis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne ci la doon wax ne uhillat lana maytatan wa daman mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, ah, eh, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu anhuma mu ne de daganal nañ ñu ñaari mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu ñaari midd maytataani wa damaani ak ñaari deret mu ne kanta ñaari midd yi moo doon jën yi ak njéeréer njéeréer ñaari deret nag moo doon res ak përpëreet loolu moo nekkoon xadiis bu njëkk bi euh, bi ci tegu moo doon xadiis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mooy doon yonent bi sallallahu alayhi mu ne yonent bi sallallahu nee na bu weñ tàbbee ci naanu kenn ci yéen na ko ci ëmb ci biir waaye na ko ci dugalaat na ko ci dugal ba ci biir ba trempé ko ci biir mu ne ndax ci benn laaf yi ñuy naawe comme que ñaar la ci yor benn bi dafa am tooke bi ci def dafa am saafara ci riwaaye Abu Dawud rahmatullah alayhi mu yokk ne moom day fegandikoo mooy day protéger wu contre danger yi koy dikkal moom weñ di jiital laaf bi nga xamante ni moo am soote bi dernier bi mu nekkoon xadiisu Abu Waqid al-Laythi rahmat radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne ci la yonente saa sallam mu ne yonente saa sallam nee na lépp lu ñu dagge ci animal boo xam ne day dund mm. mooy ne loolu noonu ñu ci dagge de médd la léegi loolu insha allah taala mooy ensemble hadith yi nga xamante ni li jëmoon ci usul ñoom moom ñuy gis euh, loolu nag masala usul yi nga xam ne ñoo at concerné hadith bi siis la woon ñu leen gisoon ci cours bi bi ci njëkk moo doon al-aam yutlaqu ala umumihi hatta yarida dalil at-tafsiis dalilu at-tafsiis mooy ne texte boo xamante ne nii dafa général moo xam texte boo xam ne alxuraan la wala muy sunna euh, ci dañ koy bàyyi ci généralité bi ba am beneen texte bu ñëw buy particulariser loolu loolu mooy lan loolu mooy dinañ ci dina ñëw léegi loolu mooy premier bi deuxième bi moo doon as-sabr wa taqsim te lool gisoon nañu ko jotoon nañ ko romb même même bi ñu njëkk a wax tamit nga xam ne day jëm ci seet cause yi tax charian euh, di boole ay mbir di leen boole même àtte di leen jox même àtte yan cause ñoo tax bañ leen di boole noonu lan mooy dénominateur commun bi tax ñoom ñëpp mu boole leen noonu tax xamoon nañ ne dañu xam ci sariya ne yàlla du def par hasard mooy le mot hasard ci boppam moo amul ci l'islam li ñu naan waa ji le hasard moom moom moom da koo dal par hasard déedéet jullit moom du fonctionner par hasard kenn du ne par hasard lu la dal da ngay xam ne yàlla moo bëggoon mu dal loolu nag xëy na léegi par abus de langage ñu bari dañ koy wax ak seen ñàkk yeewook ñàkk xam na loolu ab jullit di ko wax léegi troisième bi muy xadiis al xadiis yu xassisi al quraan mooy ne xadiis euh, bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam day particulariser al quraan al quraan léeg-léeg mu ñëw indi loo xamante ne ni dafa général wala mu indi benn àtte boo xamante ne ni ci kaw niñ ko gisee ci al quraan mooy ne lépp la làmb mooy ci domaine boobu muy tere wala bu dee lay tere wala muy digle loolu moom lu ci aaju lépp lépp lay lépp lay tere wala lépp lay digle mais nag dinañ gis ci xadiis léeg-léeg ñu ñëw particularisé texte boobu ne kat ñu ñu jànge ci ne ah loolu kat kon la xadiis la aaya ba waxoon kat lii dafa ñëw ne lii exception la ci loolu léegi quatrième bi muy ne muy quatrième bi mooy ne Euh, lu concret lu concret moom tamit dafa bokk ñi nga xam ne day particulariser alxuraan tamit comme ni nga xamante ni ndax alxuraan li koy particulariser bari na euh, bokk na ci yooyu gis nañ sunna wax nañ sunna sànq wax nañu tamit bii nii bii mooy lu concret mais tamit am na ci biir comme ni ñu ko gisee woon bi ñuy gis mafhum yi maf mafhum yi tamit ñoom man nañoo particulariser alxuraan tamit ak yeneen ak yeneen euh, cinquième bi mooy ne àtte ci charia benn àtte rek mën naa am ñaari cause walla lu ko mooy lan par exemple ñi doon bu alxuraan di tere benn benn benn naan am am li ñuy naan mooy ne peut-être mën naa ñëw ne kat lii moo tax waaye mën nañoo trouver wala ci ñu trouver ko ci hadith wala rek réalité bi wan ñu ne am na yeneen cause sauf que da cee tudd benn mooy ne bu ñu teree dara cela ne veut pas dire cause bi ñu ne moo tax loolu rek moo tax man na am yeneen cause yu tax ñu man koo tere léegi nag bi ci mujj da nga xam ne moo ñuy defal mooy nekk transition insha allah ci saxaaba yi ridwanullah taala anhum mooy bu ab saxaabi radiyallahu ta'ala anhu ne mina sunnati jële mooy bokk na ci sunna wala ay uhillat lana ay expression la yoo xam ne buñ taxee dinañ ko wax insha allah daganal nañ ni wala xaraamal nañ ñu wala nekkoon nañ doon def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam kàddu yu mel noonu est lan mooy àtteem est-ce dañ naan comme comme saxaabi yi bu wax na loolu radiyallahu ta'ala dañ koy dañ naan yonent bi sallallahu alayhi moo ko wala waxut loolu insha allah mooy dernier bi nga xam ne masala bi nga xam ne ci lañu kii transition dugg ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum insha allah taala kon bi ci njëkk mooy mooy ne kon dañ ne bu njëkk bi mooy xadiis al aamu bo al aamu yutlaqu ala umumihi hatta yarida dalilu taxsiis mooy ne lu général texte bu général day des du général Euh, ba am beneen texte bu ñëw particularisé loolu par exemple bu ñu njëkkee départ ci xadiis yu ñu nekk mooy ensemble xadiis yu ñu nekk mooy ne gisoon nañ dañu naan alxuraan de daa am lu mu waxoon mooy yàlla dana woon xurrimat aleykumul maytatu wa dam ainsi de suite ba aay di jeex yàlla dana yéen jullit ñi xaraamal naa ci seen kaw mooy pour ngeen lan ngeen di consommer di lekk almaytatu lu médd mooy loo xamante ni deewul bañ koy rey wala boog ba muy dee deewul ci dafa dee naturel wala ki koy rey rey ko ci ni ko sarien ci tëdd euh, ne noonu lañ ko war a def moom mu ne nag lépp lu mel noonu aaya bi loolu la lépp da leen koo xaraamal yéen julli ñi kon nan nga ciy mooy ne kon man bu ma jëlee am xar ñëw rek jëndum xar jekki rek mu neex ma ma ne jaay samay xarit ñëw rek ma ne mais amoon naam xar bu fii sax xaaru mu ñëw rey ma ñëw rek rey waaw reen di bokk waaw kay <laughs> ma ñëw reen di noonu fekk par exemple mooy ne tudd ma turu yàlla ndax yàlla moo ne bu leen lekk loo xamante ni tudd ci turu yàlla wala boog kenn feebar ñu jëndal ko benn nag yóbbu ko ci xàmb yi rayal ko ko ndax loolu loolu yow bu dee jullit waroo ko lekk ah waaw mooy mooy am saa ma ma ma ma ma jubi xaalam nusu bi mooy loolu yi nga xamante ni dañ koy ray pour seen yàlla yooyu nga xam ne nee na ñooyu moom la ñuy moo xam pour wér la moo xam pour samay affaire dox yooyu yëpp mooy yow bu ñu ko rayee manoo ko lekk waaye waaye tamit xar moo jëndoon boo jëndoon sa tabaski yeew ko sa deuxième étage mu jóge fa wadd daanu muy xar mu tëriwul ci ba dagg wadd daanu yow mënoo foo ko lekk dee mooy yow ña loolu médd loolu tamit avant xadiis bii di ñëw lan ngay wax danga naan e kon man euh, pêcheur bi bu demoon kon ci ci ci ci géej gi jënd napp ko indi ma ñëw li ma mooy dee na mooy kon dañ naan la yow it waroo ko lekk ndax lan ndax aaya bi dafa général mooy ne kon lépp loo xamante ni da am aaya bu ñëw général mooy dañ koy bàyyi ci àtte boobu ñu mu général noonu kon comme cas la wax yépp léegi nag ba bu benn texte ñëwee ne ah def leen attention yombalal naa leen bindil naa leen lii ci biir yooyu ndax lan ndax loolu amul contradiction comme ni ko ñenn ñi ñi nga xam ne ñoom dañoo defe te xamuñ lu bari ci ci ci charia di waxe naan non alxuraan moom da ngay gis tay mu wax lii suba mu wax lee alors que ñoom ñoo xamul dara mooy ne yow premièrement boo comprendrewul affaire yi ne da doon ñëwul rek wàcc comme benn livre bu ne këtt na jom que doon ñëw pareil événement ak tamit sàmmwaale tamit xaalu ñu ko yàlla doon wàcce tamit ndax yàlla ku sage la mooy ne loolu da ngay xam ne kon daa am noonu lu tax mu doon waxe nii daa am jamono joo xam ne lii moo doon dox mu dem ba ci tëral beneen àtte te loolu moom xel sax da koo nangu xel sax da koo nangu même ñi la naan loolu confusion la boo demee ci ñoom ñu ñu tëral même sax jaruñoo jaruñoo sax di di di pompe mais daal boo demee rek ñoom ci ñu tëral da ngay gis ne ñoom li ñuy wax ne confusion dafa am ci ñoom kañ lañ ci tere naan sang naan sàngara di dawal oto xam nga am nay temps kenn terewu ko woon hmm. est léegi da ñëw ba tay ne non lii confusion la ndax loi bële terewu ko woon tey ñu koy tere non même sax bu dee waruñ leen woon a tontu ndax yooyu moom waxu ko ñu xamul dara lañ waaye rek jar na leeral ndax dafa bari jullit ñoo xam ne tamit malheureusement dañu jël idée gaa yi te xamul nuñ demee léegi. ba kon mooy day day dem ci généralité bi ba am benn texte bu ñëw particularisé ko léegi nañ seet ñëpp di ñu wax yëpp ñu fi jox exemple ak yeneen a ah. léegi dangay ñu am xadiisu bi ñu wax sànq bu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane daganal nañ ñu ñaari médd kon yow premièrement boo déggee loolu da nga naan da ngay da yow mi nga xam ne dangay da ngay xool texte bi boo gisee mooy yow da nga naan ah, kon am na lu xew texte bële dañ ma ne woon ne lépp luy médd dañ koo xaraamal kii nag nee na daganal lañu kon nag jar naa déglu ba xam bee mooy leen ba man bu ma gisee kuy nekk loolu te jullit ma bañ a dal ci kawam naan ko yow xanaa déggoo ne aaya bi daa tere lii voilà léegi nag mu ne kon ñaari médd lañu daganal bi ci njëkk mooy jën kon nga ne kon exemple ba ñu joxe ba aaya ba doon door a wàcc kon kon mooy ca kaw loolu kon jënd doon xaram léegi nag lii day wone ne kon ah kon kat jël moom man nañ ko lekk sans problème ndax lan yàlla mi wax yu mi joxoon mi wàcc alxuraan moo wàcce xadiis yi tamit ndax moo ne yonent saa salaam dañoo ñun ñoo wàcce ci yow ñoo la jox alxuraan ñoo sunna ngir nga leeral nit ñi li ñu wàcce ci ci ñoom mooy li ñu leen li ñu wàcce sa kaw pour nga leeralal leen ko ñoom mooy lan mooy sunna dafa ñëw di leeral alxuraan kon yàlla mi nga xam ne subhaanahu wa taala mi wàcce alxuraan moo moo wàcce tamit sunna ci lan nañu kon nag kon bu waxee lii nga xam ne kon dafa particularisé kon jën kon man médd yi ñu waxoon yëpp kon génne naa jën bokkatul ñu ne ak aljaraadu muy njéeréer yi kon tamit ma ne kon mooy bu dee ci géej gi lépp luy jën moom mën naa ko lekk bu dee ci géer ji ma ne kon man euh, njéeréer tamit génn mooy boobu mooy texte bi moo ko particularisé loolu par exemple loolu mooy masala bi mooy premier masala bi naka noonu tamit am na yeneen exemple yu ñu joxe woon bi ñu ci tollee ndax gisoon nañ ko yii weesu ci euh, masala yooyu weesu surtout bu njëkk bi sax bu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu boobu tamit gisoon nañ ko boobu ci jën bi tamit la doon wax naa boobu leer na deuxième euh, masala bi moo doon dañ ne woon xadiis day particulariser alxuraan loolu nag mooy lan euh, ndax loolu question la bu am solo moo euh, xamante ne ni dafa am ñoo xam ne tuddoon nañ leen ay jamono bu yàgg ci cours de fenaan ñoo xamante ne nii nee nañu yaay yooyu ñoom lu ñëwul ci alxuraan duñu ko jëf ñoom daal nee nañ ndax xadiis yooyu affaire yi ci lii daal moo wóor ne ci ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu jóge direct alxuraan moom la ñuy kii lu fi nekkul ñun duñu ko jëfe te loolu tamit bokk na ci waxi caaxaankat bi ndax non seulement moom rek moom boo ñëwee boo ko laajee ci muy def te nekk ci alxuraan te nee na da ko da koy def en tant que musulman dafa bàyyi ndax boo boo ko laajee rek nan lay jullee bu la décrire ni muy jullee léegi da ngay bàyyi ba mu pare nga ne ko waa léegi fan la alxuraan wax yi yëpp ngay wax surtout wax yi ngay wax ci biir ak yenn ak toog yi ngay toogat yenn yu bari ngay xam nga alxuraan ma ne rek yéen yéen ñu gëm yàlla ah, mooy bi wax comme aqimu salaat wala irka'u ma'a raki'in yow loolu rek boo ci woon yow ñépp xam nañ ne ku ñëwoon rek di julli taxaw fii jekki-jekki rek sug rukon jekki-jekki sujjóot rek après dem yoonam est-ce que mais mais kooku dañ naan ko yow sa julli baaxul ndax yow lii nga def nii du julli pourtant ñi naan la ñoom duñ duñ def ci man yu mel yooyu daa ba mooy mooy ne l'islam manoo fi ñëw ne man texte bii laay jëfe mooy dalil bi ndax alxuraan dalil la mooy li doon wax ci bu dee usul usul loolu la doon traité ci introduction bi xëy na gënoon na leer ci biir cours yi mais mooy ne yooyu yëpp ngay boole ndax loolu lépp ci benn. benn source la jóge mooy ci yàlla la jóge subhaanahu wa taala léegi kon kon nag du lu étrange sunna ñëw di particulariser alxuraan comme que sànq wax nañ leen ne yàlla dana daa wàcc ci yow ak zikra muy ñu firee ko mooy xadiis ngir nga leeral nit ñi li nga xam ne moom lañ wàcc ci ñoom mais loolu mooy nag manoo ne alxuraan laa wàcc ci yow ngir nga leeral nit ñi alxuraan loolu loolu ku loolu kenn loolu loolu bu ko firee sax duñ la xool loolu amul sax benn boroom xam-xam buy wax buy waxe noonu mooy ne kon étranger kon xadiis ñoo di particularité alxuraan au moment où yàlla dana dama koo wàcce ci nga leeral nit mi dina wàcce ci ñoom moom alxuraan léegi nag kon ñu ñëw ci cas cas pratique bi mooy ne kon xadiis day particularisé alxuraan mooy ne Euh, ci xadiis yi ñu gis nii mooy ne dafa am yoo xamante ni nii même même exemple bi dañ ko mooy euh, même premier exemple bi ñu njëkkoon a joxe day law ba fii ba ci deuxième bi mooy ne ren ci saa salaam ba léegi bala ñoo génn ci ensemble xadiis yi ñu nekk mooy ne médd médd moom wax nañ li muy li muy li muy oh, daa am sax buñ ci fàtte woon mooy tamit boo ñëwee tamit ray tudd ci keneen tamit même bu dee jullit nga tamit médd la loolu tamit médd la ndax yàlla moo ne yéen bu leen tu bu leen bu leen lekk loo xam ne tudduñ ci ta turu yàlla mm-hmm. turu yàlla la waxul ne ngeen tudd ci turu yàlla ak keneen xam nga bu doon loolu dañ koo war a def da koy wax comme ni mu waxe woon mooy mooy yooyu bu amoon bu amoon exception mooy diine ji da koy wax comme ni mu waxoon na balir fil istinshaq illa an takuna sa'iman mooy lan moo tax mu wax lool mooy ne ki nga xamante ni day day day jàpp moom man na mooy yonent bi sallam dana Laqiit ibn Sabira radiyallahu ta'ala anhu nanga mooy na nga ko def d'une manière boo xamante ni booy booy raxas sa euh, sa kii booy sarax ndeku na ko def de na nga ko def bu matal anam bu matale mooy na ko def na nga ko def bu matale ba mu def boo nekk bu dee da ngaa woor lan moo tax mu ne ba mu def bu dee da ngaa woor ndax day bañ affaire bi jàll kon bu amoon exception da la koy wax mooy tamit kee bu ne woon bu doon ray bi daa am exception mooy da lay koy wax danaan la rayee tudd leen ne kii tudd mais man ngeen ci tamit boole yonent bi sallallahu alayhi wala keneen ak keneen comme que waxu ko nag te affaire yi dañoo jaamuloo la yàlla mooy faral di yéen mais bëgg see tudd sëriñ yi nga am yëpp door a reen bi mooy yow da ngaa servir gaay lu la neex voilà comme nag dana xadiis kon kon masala biñ nekk mooy xadiis day particularisé alxuraan. Euh, léegi ñu am mooy xadiisu Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne yonent saa salaam mooy li mu wax loo loo mooy li alxuraan dafa général lan moo ñu wanoon ne lan moo ñu wan ne par exemple ñun léegi bu ma lekkee njéeréer grawul te pourtant njéeréer moom njéeréer moom day mooy bu ma koy lekk mooy bu ma moom moom bu deewee mën naa ko lekk buñ gisee ci masala usul yi waxoon nañ leen ne maliki yi ñoom ñoo ñoo xawoon a wax beneen wax boo xam ne dañ ne woon il faut il faut nga am nga am ci yéen de telle sorte que yow par exemple loolu day tekki ne kon bu dee ki ko def moom gëmul yàlla wala moom du jullit moom bu dee moo jël njéeréer yi jàpp leen ci leen defar leen doon jox la yow doo ko lekk mais daal lu juróon a dëgër insha allah waxoon nañ ko mooy li ñeneen la mooy ne loolu lan moo ñu wan ne kon man mën naa ko lekk xam nga alxuraan ñëwul tuddul kenn njëriñ li ñu mën ngeen koo lekk li mu tudd daal mooy lu dee dee naturel bu ko fi kenn lekk loolu la leen tuddal ak tamit ñu ngi définition yi amoon ci méd mais xadis moo ñu wan ne kon lii mën nañ koo lekk moo ñu wan tamit ne man nañoo lekk lan même jën bi sax beneen affaire la ndax même jën bi sax wanewu ko bu baax mais njéeréer la dina wane ndax jën bi man nga wax gaay ne la ah non ndax am na aaykat bu ne mm. euh, yéen wa uhillat lakum saydul bahr mm. wa ta'amuhu mata'un lakum wa lis-sayyara ndax ne ne kooku man na laa wax lool ne la ah eh, defal attention nag jën moom du xadiis ah, lool alxuraan moo ko wax ndax yàlla moo ne daganal nañ leen rëbbum géej mooy nappum géej ni ngeen fay rëbb ni ngeen fay rëbb comme ku fa demoon di napp kooku li mu fay jële yàlla daganal ko nag ak tamit ñamam ñamam mooy lépp loo xam ne dafay génne dañ man koo lekk kooku mën na leen ah sawaay taxawal affaire bi wanewu ko totalement mais bu ñëwee ci njéeréer bi njéeréer amul mooy foofu day leer nañ mooy dootul am polémique ndax fee mën na am polémique mu wax la foofu bu ñu d'accord ak moom na ko jëlee dañ naan ko mais kaawu njéeréer bi njéeréer bi xadiis moo ñu wan ne même alxuraan bu ne loolu lépp la moo ñëw wane pour particulariser saa léegi loolu moo doon deuxième masala bi waa troisième bi la deuxième bi moo doon as-sabr wa ah as-sabr wa kon mooy kon ni ñu def mooy kon dañu jóge ci un bi ci trois bi mooy as-sabr wa léegi as-sabr wa mooy comme cas boo xamante ni mooy damay seet mooy sariyaan mooy boroom xam-xam bi nga xam ne moom mujtahid la àgg na ci par des efforts personnels ak bagage yi mu am ci diine bu gisee texte wala benn xew-xew bu bu feeñ tey nga xam ne moom amu ci leen lu mu gis ci alxuraan lu koy wax ak sunna moom moo am na d'après xam-xam yi mu jële ci ñoom man ci yo source yooyu mën na cee joxe at kooku la ñuy wax mooy ne day fekk l'islam boole yu bari comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole affaire yu bari ak des conjonctions de ordination boole na par exemple tere nañ lii yépp wala xaramal nañ leen def ay comme lii ak lii des passé waxoon nañ comme ci ajjeeg yooyu nga xam ne bimu naan ñeent dafa am juróom yoo xamante ni dañu génn topp mooy baaxul ay ay ay ay animaux lañ yoo xam ne dañ leen di rey fii ci kaab mooy ci ci Makka foofu foofu noonu pour pour kii aj ndax kii aj dañ koo tere dañ koo tere mu faat bakkan mais dañu ne woon yooyu dañ ko exception la woon boobu joxoon nañ exemple boobu bi muy cité euh, baaxoñ yeeg mooy charognard yooyu boole ci euh, kii bi waaw jësit euh, ak ak waa picc boobu di këf mooy genre picc yu mag yooyu di këf ci cuucu cuucu cuucu yëg ganaar yi léeg-léeg da ngay jékki-jékki sa boo leen defee plein nii da ngay jékki rek gis benn kii bu jóge ne rek naaw këf benn benn mu ne yu mel noonu mën nañ leen a rey boole leen ba cinq la woon ak boole ak talbul aquur mooy mooy mooy xar bi nga xaj bi nga xamante ne ni ku ko romb mu matt dalay song mu ne kooku tamit ku nekk foofu même dañ laa tere nga rey mais man nga koo rey mooy xaj buy karaate <laughs> paa buy def aar marsu aar aar marsu waaw mais buy kar nit ñi di leen dogaale mooy ne yooyu noonu biñ gisee mooy ne yow boo nee boo tëbee ne mooy boo bëggee xool lan moo tax ñu boole leen mooy ne manoon nga tëb ne premièrement waa man na ne kon peut-être ay animal lañ yow boo nee peut ay animal lañ ndax dañ naan nga ne cinq yooyu yëpp animal lañ mooy jiit animal la xaj bi animal la céeli euh, bi ak boobu di këfaati ñoom animal lañ waaw ak euh, waaw xaj bi beneen su riwaaye di jàng boobu danga naan ñii yëpp nga ne ñii yëpp animal lañ kon peut-être lu nekk animal moo tax ñu permettre ñu ñu ray mais boo demee ba ci biir ah waaw kay mooy kaña yi tamit ci lañu mooy yow waaw kaña mooy ne kaña mooy ne kaña oh, moo mooy kaña kaña ci la mooy cinq yooyu mooy ne yow li ngay seet mooy ana lan moo tax euh, yonentu saa salaam boole leen ne yooyu mën nañ leen a rey cause bi loolu ñuy seet cause bi bi lool mooy as-sabr wa léegi yow boo nee ndax ay animal lañ yow dañ naan la da ngay yow yaay seetaat yow yaay gisaat ne non du loolu ndax kat euh, pourtant euh, euh, kii bëy bëyu àll yi animal lañ te pourtant dañ lay tere ku ko rey kon ma xam ne kon animal taxul kon du liñ nekk animal moo tax loolu day leer ma ne peut kon bu dee yiy naaw kon da ngay am yeneen boobu bu baax nga ne animal lañ boobu baaxul nga ne kon naa seet ne peut-être ñoom dañuy loraate euh, nga seet ne jiit moom scorpion moom moom peut-être ñi ko xamul xamuñu ko mais bu ja bu la bu la jàppee bu la fettee moom am na mag ñu muy jooyloo ay mag ay paa ah yuy jooy man gis naa ci ay mag yu mu jàpp ñu toog ay trente minutes di jooy affaire bi sax nekk te lu ndaw la léeg-léeg mooy ne loolu nga am baaxoon biñ la wax mooy moom it day loraati mooy lan mooy waaye moom ak bi ci des bi biy këpp ci mooy yow en dalay yàqal yow nit ki même bu la laalul te am na ci yoo xam ne sax buñ gisee nit ku dañ lay lekk ah. nit ku loof ci àll bi ñu xiif dañ lay song kon kooku ñu xam ne kii day loraat xaj bi tamit day loraat xaj bi day loraat kaña yi tamit lu sawaay teg ci course ñu ne ko teel <laughs> waaw lool lool day wone ne kon moom it day loraate kon nag ñu xam ne kon li ko indi kon mooy lii ñu ne kon nag léegi mooy ne affaire bi nag doo tooyem foofu mooy danga naan nag à partir nag de maintenant nag lépp loo xamante ne nii day loraate rek mooy ne waa ji nga xam ne day aj même buñ ko tere woon ñu ko mooy yooyu bu gisee lépp luy loraate waxuñu nag lo loo xam ne yow yow personnellement yaa naan noo man bëy damay lor déedéet waxuñu yooyu <laughs> mooy loo xam ne sincèrement day loraate kooku mooy man nga ko rey ndax lan ndax ñoo bokk àtte loolu nag bu dee ci suñu xadiis yi mooy ne euh, euh, njéeréer bi njéeréer mooy criquet euh, yi wala sauterelles yi ak kii ak bi ñoom ne da ngay seet mooy ne ñoom ñaar la xadiisu deuxième xadiis mooy bu Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu boobu dane ñoom bu ñu duggee ci bu ñu duggee ci ci seen naan par exemple weñ bi weñ bi bu duggee sa ña naan boo ko ci dugalee mooy de toute façon day dee yow bu ma amoon doon naan café fii mu tàng jër weñ bi dugg ci man nag ko ci biir ba pare naan mooy day dee mais bu doon nag yow ci yoon règle bi ci lu ci yoon moo doon médd boo ko jëloon nga dugal ko ci biir surtout ba mu transformé ko affaire bi daa war a yàqu mooy waroo ko moo a mën a utiliser mais pourtant médd la ñu ne garaawul mooy ñu indil la ci yonent saa salaam ne loolu man ngeen koo naan da ngeen koy dugal rek après ngeen naan seen naan mais mais tamit euh, euh, njéeréer bi moom dane permettre nañu même bu dee dafa dee ñu lekk ko te pourtant ñaar yëpp kon medd lañ léegi nag ñuy seet kon lan moo tax ñu boole ñaar yi medd meddoo njéeréer bi ak meddu kii bi weñ bi que ne ñoom bu dee ñoom la garaawul te yeneen yëpp dafa mooy bu doon ñoom day yàq léegi boo nee mooy comme ñu départ mooy ne dangay xool yan cause moo tax ñu bokk àtte seen àtte mooy lan mooy ne man bu ñu man mën naa ko lekk noonu mooy mën naa ko lekk mooy bu dee jigéen mën naa ko lekk bu dee weñ dafa dugg sama kii du yàq ñu may naan te en plus moom animal la bu miir di teg ci mais garaawul sobewul mooy ne bu ndax bu doon ndox la bu doon lu lu sobewu la bu ci duggee surtout comme ni ñu woon ba xadis ni yàggee surtout bu ko transformé ci ñett yooyu ñu waxoon ñett benn ci ñett yooyu da ko waroon a yàq mais weñ moom sobewul njéeréer tamit sobewul léegi rek ñu seet lan moo tax ndax bu sobewu woon duñ ko lekk mooy ne bu sobewu woon l'islam du la wax ndax ndax lu sobewu dañuy tere ku ko lekk du ma ko lekk du ma ko jaay du ma ko sarax mooy bu ma amee lu sobewu xaw ma ko woon ñu wax ma ko mooy manumaa jaay mbaax bi ko may keneen léegi mooy dañuy seet kon lan moo tax ñu bokk àtte ba ne ñoom malgré médd te médd yi waroon a sobewu mais ñoom sobewul léegi yow da ngay départ nga ne kon peut euh, ndax njéeréer animal la euh, euh, weñ tamit animal la kon xëy na animal liñ nekk animal a tax mais da ngay xam ne animal taxul ndax mbaam xuux animal la te moom dafa sobewu nga ne kon ah, kon naa bàyyi boobu boobu moom baaxul kon loolu taxul mooy de yooyu da lay leer ne taxul ndax bu taxoon rek kon tu es obligé par force nga duggoon mbaam xuux ne kon mbaam xuux garaawul te loolu kenn waxu kon nga ne kon nañ toxu ko xëy na kon li ñuy naaw la ndax ndax njéeréer ngay naaw weñ ngay naaw peut-être même bu dee animal lañ boo génnee boo dugalee luy naaw kon mbaam xuux bokkatul nga ne peut-être kon li ñuy naaw ñu ne la ah ndax picc picc bu deewee day sobewu xam nga man manumaa romb fii mu mbedd mu mu mu mu mu dee naturellement mu ñëw mais waaye man sax dama doon dama bëggoon a jëm euh, euh, boucherie bi jënd mais comme que gis naa ko dee na fii naa jël ma ma sukk déet mooy na yow ndax lan dafa sobewu mbedd man da nekk léegi kon nga ne kon kat naa classé li jëm ci naaw kon loolu taxul léegi ainsi de suite noonu ngay def léegi nag nga ne léegi naa jàll ci beneen étape mooy ne peut-être ñoom euh, dañoo amul deret peut-être jiw xam ne day si day day day wal ma ne waa nañ nañ seet lool loolu daa mel ni war naa baax nga seet weñ mooy yow boo rayoon weñ gi fii wala nga gis ko nga nga nga tàpp ko mu dee mooy yow du taqal mooy deret ji dee gis mu muy muy cëpp mooy ne presque sax boo moytuwul doo ko gis tellement dafa tuuti njéeréer même chose nga ne ah kon daal lii la war a nekk ndax doo amaat beneen temps ndax picc boo jëlee picc bi mooy picc moom deretam day wal kon nga xam ne ah kon kat dafa mel ni li ma doon seet am naa ko léegi nag boo li ngay seet noonu boo ko amee mooy ne kon lien bi leen lien mooy lan dañu am deret mais deret bi du wal moo lu tuuti la moo li ñu ndax dañ koy jéggale loolu dañ koy jéggale kenn du ci topp nit ñi mooy l'islam du ci topp nit ñi léegi kon ci taw loolu nga ne kon àtte bi li tax kon ñoom ñu bokk àtte mooy ne dañoo yor deret bi tuuti loo xam ne du wal kon nag fi laay jóge nag bépp animal bu ma gisati wala ay insectes yooyu nga xam ne daa médd moom walla wala da dafa mel ni ñoom nga xam ne am na deret mais deretam du wal hmm. te mu bokk ci ñu mën a yi nga xam ne dagan nañu waxuñu ay ump ndax yooyu sax yooyu moom beneen kii ñooy waxuñu leen ay mbóotat yooyu waxuñu leen mais nga gis comme yeneen yeneen animal yu sew insectes yu sew yi waaw nga gis waaw comme melentaan léegi yow da ngay mën ne kon kat melentaan ak ñi ñoo bokkaat bu ñu duggoon ci samam soow dama leen di génne rek naan samam soow continue loolu mu wan na ne kon yooyu kon sobewuñ ndax dañuy yor àtteey njéeréer bi ak weñ loolu mooy as-sabr wa taqsir naka noonu tamit loolu nag dafa bari ah ci alxuraan tamit bari na ci ak ci texte yi tamit yu bari yuy wane ak yu mel noonu yoo xam ne da ngay boo duggee ba ci biir ba am yooyu nag yow léegi lan la lay jariñ mooy ne ñu yow liñ nga ma wax lii man lan la may jariñ loolu laaj la mooy la may man après dañ naan la li léegi boo gisatee. benn mbir mooy boo xamante da nga gis benn benn ay affaire yoo xamante ni l'islam da koo tere walla du koo digle nga yow nga def même même même travail bi nga wax sànq mais bu du nekk n'importe qui ah ndax yooyu il faut nga xam texte yi yëpp wala boo xamul yëpp tamit ñuy wax ci ci ci domaine boobu yëpp nga teg leen mooy duñ ci may koo xamante ni. moom am njàng àlluwaam soriwul mu ci mu ci aventure wu déedéet kooku taxul ndax ñun li ñuy wax nii comme que usul la mooy ki nga xam ne am na capacité wu génne ay àtte kookoo tax ñuy wax mais du dañuy kii benn euh, masamba bu déggee see rek ñu ne la kaay ay euh, jëlal jëlal seet ndax ñun même en médecine man du ma def rek bu sama bëñ di metti rek ku ne ma ne man naa médecine rek ma jox ko sama bëñ loolu du ko def fii tamit kenn du ne. ay wokkoon affaire bi nii rek demal mais boo ko xamee ba maîtriser ko voilà yow boobu mën nga waxuñ na da ngay nekk benn boroom xam-xam bu mag mais boo maîtriser li tamit nga am texte yu jëm ci yuy tourner autour bi benn question yépp bu boobaa mën ngaa def affaire bi mais nag bu dee mënoo àggoo foofu moom bu ko sax essayé mooy na yow dañ naan la bi benn laajte ji yow laajte nga war a def léegi mooy kon li may jariñ bu ma ñëwee ba àgg foofu mooy ne bu ma gisatee lenn lu ñuy tere wala ñu lëkkale ay ñetti affaire yoo xam ne l'islam da koy tere def ko par des conjonctions de coordination et et ñii yëpp dañ leen di tere man nit may jariñ léegi bu ma xoolee ba gis li leen di relier li tax ñu tere leen wala li tax ñu digle leen mooy du ma yem foofu benn cas xam ne day door a agsi tey ne tudd na jonn buy door a xew bu ma defee analyse boole ko comparé koo jële mu joxe même résultat dama koy jox même acte loolu nag li ñuy may mujtahid bi mooy ne mooy question yu bari mooy ne xam nga affaire boobu noonu mën nga ne loolu lii niru lu simple ah, mais masala yu baree ci dugg mooy surtout yu xew yu bees woo waa lan ngeen wax ci suñu match yee ñu ne la yow defal sabr wa tafsir waa kii xoolal ba nga gisee nga gis yëpp yi yi alxuraan ne dañ koy tere ci sàngara ji yëpp day nekk foofu nga jox ko même àtte nga jàll demaat ci leneen mooy ne loolu la lay permettre mooy ne yow xam nga c'est yow loolu c'est très difficile ngay seet par exemple masala football football ci kaw noonu nga dem ci téere mag yu njëkk ñu di ko fase ndax loolu xewul woon léegi nag boo amee lii mooy yu bees yi xew yi yow da nga koy mën a traiter nga jàll na ko noonu ñu ci des. waaw léegi kooku kooku noonu di taqlid mooy kuy toog ma xam nga. non mais bàyyi ko mu toog incha allah. donc dama ko laaj question ko war a laaj. dama ko gis firi mooy parce que pour peut être ñoom. Euh, waaw man dina ko incha allah. nga xamante ne na capacité def mooy ne am na capacité def travail bi ñu wax sànq est kooku moom muqallid la mooy ki nga xamante ne ni moom suivisme lay def mooy ne lan moom àggul mooy ci àggul ci lool mooy ki nga xamante ni comme am mii lañ koy tuddee boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ki nga xamante ni moom amul capacité nekk boroom xam-xam amagu ko même bu dee mu ngi ci yoon wi sax loolu mayu ko ko kooku dañ naan ko yow li ngay def mooy da ngay seet koo xamante ne ni ci boroom xam-xam yi koo xamante ni en tout cas surtout lool nag li la ciy gën dimbali bu dee da nga am sëriñ moom yow sa sa sa sa kii presque yow résoudre nañ ko bu dee nangu ngaa dégg bu dee nangu ngaa dégg kooku mais bu dee yow amul sëriñ dañ naan la léegi benn affaire la mooy nag yoon bi gis nekk nekk taalibe moom euh, am xam-xam te amoo sëriñ loolu presque daa bokk ci man dañee presque daa bu doon dañuy bañ a jooyal rek mais bu doon dañ naan presque man dañ léegi yow ñi ngay def mooy ne yow amoo capacité par exemple ñu jëm ci langue pour comprendre texte sariya yi texte yow waxatuma laa dara mais amoo capacité par exemple boo gisee xadiis nga mën a dellu ban moo ci wéru bu ci wérul boo gisee benn euh, aaya xamoo ndax lii daa am lu ko naasix la mooy lu ñu abrogé la wala daa yow yooyu xamoo ci dara dañ naan la yow par force dañ lay obligé nga topp kenn koo xamante ni boroom xam-xam la boo xam ne ñëpp ci d'accord par exemple wala ñu ëpp ñëpp d'accord nañu ne kii moom maanu na boroom xam-xam la nga topp ko léegi nag yow li ngay def noonu du bàkkaar mooy li ñeen ñu jàpp naan woo affaire yi lii ba dañ naan la lii rek la ko yàlla digle digal ndax moom fi mu toll wattabi' sabila man anaba ilayya yow ki nga toog mooy ne ñépp d'accord ci imaamam moom léegi nag mënoo fi nekk nag naan non mais est-ce na déedéet ndax affaire yi mooy le fait que yow am nga kóolute ci moom xam-xam baa ngi fi li ñu gis ci moom yëpp ak li boroom xam-xam yi seere ci moom mooy boroom xam-xam la looloo tax nit ñi di topp mbir dañ naan la toppal ci waxi ko léegi nag kooku mooy lim mu a wax mooy muqallid ku mel noonu moom dañ koo par force day topp kenn ndax sinon day day def ay erreur yu bari ci lay dugg mooy tey dina jën jël ko ci benn affaire ne lii dagan na ci côté ibaadaat yi ci li jëm ci wàllu jaamu yàlla rek nga dem ci côté muamalaat yi nga xam ne mooy interaction yi am wala yu mel noonu wala yu jën ci socio culturel moom moo utiliser même kii bi def contraire lam defoon fële xam nga loolu confusion nga indi te na ko dugal mooy xamoo ya ku mel noonu yàlla dana la toppal koo xamante ne ni mu ngi ci yoon kooku mooy première partie bi mooy ci njëkk a wax ndax fii mu ne fi ñu toll mooy dañuy définir mots yi ba pare ba pare ñu door a dugg ci li mu wax léegi nag ki ci def mooy ki nga xamante ni mooy ki ñu doon wax moom am na capacité moom la ñuy mu mustang moom am na capacité bu gisee ay benn texte alxuraan xam liy tourner buy wax ci benn question liy tourner autour texte boobu yëpp maîtriser na leen xam na bi ciy abrogé beneen ak bi ciy particularisé ainsi de suite ak li nga xam ne dafa général ak li koy particulier yooyu yëpp xam na leen ba pare xam na bu xadiis bu wér ak bu wérul boole yooyu yëpp kooku bu amee ak tamit côté langue bi leneen ak leneen kooku dañ naan ko yow nag mooy ne yow amoo droit par exemple gis boo gisee texte bu leer nañ nga xam ne yow peut-être imaam bi nga toog toppoon ndax moom man na am ngaan man naa am ne moom par exemple imaam bi moom xadiis bi ñu ci gis ndax xadiis boo taxee boo gisee bu ñuy taxriij yi bu ko suñ bii def ci cours yi gis yoon yu bari nga gis nga gis ko ci sunan bële gis ko ci sunan bële gis ko ci yeneen téere yu dul sax ay sunan muy ci yoon yu bari di wax ci benn xadiis peut-être que moom imaam bi imaam bi mu toog moom yoon bi mu ci am mooy ne hadith bi dafa bàyyi ba tax moom mu ne du ko jëfe loolu xam nga loolu ngànt la man na nekk ngànt possibilité la mu ne moom du ko jëfe ndax hadith bu mu gis ci lii yow moom nag man na waxe leen ñëw rek na moom du jëfe loolu wala ñu laaj ko ci rek mu ne du kenn du def loolu fekk moom li tax mu wax ko léegi nag ñu ànd ak moom soit joxe woon na dalilam wala ñu ànd ak ñoom ñooy def travail buy wane ne moom lii moo taxoon mu wax lii léegi yow mooy ne ci àgg ci moom bu gisee xam ne ne lii lii wér naam wér ak yi la wax yëpp mooy àgg na ci ijtihaad degré boobu koog dañ naan ko yow ci cas bu mel noonu amoo droit bi topp ci cas bu principe sa imam ndax yow moom amul woon lu ko moom li ko ci leer ci la jaamu woon yàlla yow nag comme que am nga lu leer mooy ne amoo droit comme li naan saako yi waxoon euh, rahmatullah alayhi ne d'accord ñun ñii mooy ñun ñëpp d'accord nañ ne kenn du gis lu leer nañ ci xadis xadis bu leer nañ wala alxuraan bu leer nañ nga ko fi bàyyi di topp wax ku mu man di doon nag kaa ina mantaan ku mu man di nekk bu affaire yi leeree alxuraan la ñuy topp ak sunna léegi nag cela ne veut pas dire dañoo xamul da wala dañoo wax lu leen mooy ne ñoom li ñu gis nit tamit mënooma jaamuloo yàlla man manuma nekk fii kaw suuf nga naan ma léegi yow li xew planète bële dañ ma léegi ci loolu lañ may laaj mooy man ma nekk mooy danga may teg lu ma manul moom comme que lii la gisoon ku koy jaamu yàlla yow gis nga lu dina dëgër loola looloo tax par exemple boo gisee ci njiiru ñeenti njiiru ñoom ñëpp dañu am benn wax boo xam ne presque man ñoom ñëpp ko wax kii la koy waxee ne ke mais mooy ne bu affaire yi wéree bu bu bu bu bu bu bu bu texte wala dalil bu bu wéree bu xaris bi wéree mooy sama mazhab mooy ne moom ñii ne bàyyi leen ci li ma wax jël leen li ma waxoon ngeen dóor ko ci ci ci xeer yi te jël teg ci lu wax xam nga kooku yow wax na la moom ñu ngay def léegi nag boo accès ci degré boobu yow amatoo droit kon nga gis lu leer mooy danga naan kat sama imaam kat fii moom nga utul koy ñaan bañ a def tamit nit ñi di def léegi ñi nga xam ne dañuy wootewu ay boroom xam-xam nga xam ne comme si ñoom yooyu la ñuy foo xamante ni dañuy seet foo xamante imaam diw nit topp nañ ko ñu ngi seet rek foo xamante ni moom dafaa wax loo xamante ni moom li mu gis mooy li lay gën a mu commencé naan mooy gis ngeen lii day ñoom texte yi day leer ñu bàyyi ba fi di waxe seeni xalaat di demee déedéet mooy yow da ngay fexe utal ngànt utal utal ko ngànt ne wooy lii moo war a tax mu defe nii kooku nag ci àgg foofu moom mënatu la kooku kenn du ko permettre mu naan kon man damay ñëw rek topp ci digg ay suffisme yooyu rek déedéet dañ naan ko yow boo gisee lu mel noonu toppal sa imaam waaw mais ci domaine bi précis toppal li texte bi nga xam ne leer na te wér na wax nga topp léegi mooy ne kon waa ji waa ji def loolu kon yow mooy sa tontu bi mooy yow ki ngay laaj mooy agsi na agsi moom am na degré wu en tout cas ci domaine boobu ndax tamit mooy ne man nga maîtriser benn domaine xam nga da ngay gis boroom xam-xam yoo xam ne fi ñu dañu gën xam benn domaine mais bu dee moom da am lu leer comme ak bi degré di ñu waxoon kooku moom tontu mi mooy amatul droit bu gisee lu leer même bu dee daa contraire ak mazhab bi nekk mais tamit bu ñu ne seen waa mazhab waaye li ngeen di def du noonu ay déedéet. mooy ne ñoom xëy na ñu ko ci topp tamit ba léegi ñoom it yow man nañoo gis loo gisul peut-être yow gis nga loo xam ne danga nga ne moo gën a dëgër li ñoom ñu wax mais yow peut-être ñoom am na loo xam ne gis nañ ko yow te gisoo xam ngay possibilité la ndax texte yi dañoo bari yow li nga gis rek nga mën a jaamoo yàlla comme dañ naan ko bu dee àgg nga dégré bo amoo droit wu def ñu këri mooy ne affaire yi manoon mënoo ñëw ne damay rey samam xel di topp benn nit rek dem waaye tamit ki nga xamante ne àggul foofu kooku dañ naan ko ga rayoo sam xel kenn waxu la da ngay ray sam xel mais comme que àggagoo sa sa sa lumière bu torche bi nga yor dafa faible yow ta nga nekk dafa lëndëm këri bay jaar ay ay jësit ay ay ay ay gaynde lu nekk boo fi jëlee sa lu ndaw yi di seet dañ lay rey dañ naan la toppal ci koo xam ne jant la yor toppal ci ginnaaw nga xam ne ku bari lay leeral bu ko defee yow doo réer mais boo fi yoree salu ndaw lii dugg benn ruq boo tàbbee ci ci ci ci paxum kañe yaa ko def paxum till boobu yaa ko defal sow mooy ku mel noonu dañ naan ko déedéet yow toppal kenn mais ci am degré bële dañ naan ko boo gisee toppal sa imam kenn waxu looloo tax ngay gis boroom xam-xam yi bu pourtant rahmatullah alayhi da ngay gis ñu am taalibe yoo xamante ni presque ñoom ñoom ci seen bopp ñoom dañuy jàpp ne ñoom suñu taalibe boobu wala taalibe yooyu pourtant ñoom ñu topp leen pourtant lan moo tax ñu topp leen da ngay gis ñu mag ay ñoom Abdourahman ibn al-Qasim rahmatullah pourtant moom moom mujtahid bi àgg na ci ci degré boobu te pourtant Maliki la dafa topp imam Malik rahmatullah alayhi neewu fi naan comme que kii naa damay dem der sama daara maroon na ko mais defu ko lan moo tax mu topp leen hmm. loolu lépp day wane ne. même bu dee àdduna ci dégré bee toppal sa imaam boo gisee loo xam ne yow sa imaam fii kat xëy na da nga naan rahmatullah rahmahullah wala ay kii lii moo tax mu kii nii lii la gisul nga jàll loolu nag du ëndi du ëndi ay bañanteeg comme ñun liñ foog ne nit bu waxee bu bu waxee dara nga wax contraire bi ñu ne sabab noonu la déedéet l'islam lu demewul noonu loolu kon loolu insha allah mooy wallahu taala alam li jëmoon ci loolu mooy ci àgg degré boobu daal moom mënuñu koo di ko mooy euh, mu mel ni waa ji nga xam ne moom amul mooy yooyu nga xam ne dañ ne ko yow toppal ci koo xamante ni boroom xam-xam la buy jëfe xam-xamam ki nga xam ne dafa àgg fële moom dañ naan ko yow kat utiliser moyens yi la yàlla jox ndax xéewal yi la yàlla jox yàlla da koo bëgg gis ci yow à travers ci yow da koy jàmmoo yàlla comme que jox na la xam-xam bi jox na la capacité bi utiliser ko ci teg san boo gisee loo xam ne moo gën a leer en tout cas ci yow bul dugg ni ci des waaye tamit yow jàppal ne ah man nag lii laay def même bu dee Maalik yi laa ci masala yi loolu tax ngay gis ñu naan la imaam diw de Shafi'i la imaam diw de Hanbali la mais masala précise bii moom moom dafa ànd ak Maalik yi te pourtant taxul mu bañ a doon lim doon day nekk Hanbali ba pare ànd ak Shafi'i bi ci benn point teewul moom muy Hanbali ba léegi danaa ne man kat li ma gis mooy comme ni ñu ci ndox mi nga xam dafa imaam yu bari yoo xam dañ ne ñoom euh, euh, seen mazhab la tey ñu lañ doon wax mais ñoom dañ ne ñoom Maliki yi topp ndax ñoom loolu lañ gis ne ñoom ñoo gën seen bopp moo gën a dëgër te pourtant teewul dañ naan chance chance yi tel de comme imaamul Ghazali comme ñeneen ak ñeneen ak ci Hanabila yi rahmatullah alayhi moom de abi Maliki yi la topp lu waral loolu. mooy ne ndax moom am na capacité gis yooyu bu ko gisee day topp ñoo tout en restant li mu nekk loolu nag moom mooy particularité l'islam mooy xéewal bi nga xam ne tamit yàlla dañu koo defal ñun mais nag ku ko xamul xamoo ko boo nekkee ci biti nag di analyser comme nga nag ñenn ñi jàpp na lu tubaab yi waxul rek du noonu ñoom dañuy moo tax ci côté bi rek la ñuy jàpp dañuy jàpp ne l'islam ñoom seen xalaat yi dafa limité ñii ñoom julleeg woor rek te xamuñ ne julleeg woor rek masala yi di nekk ñoom man naa man naa defar seen seen seen projet yi ñuy def yëpp ba ba ba ba wisle projet de loi yi ñuy def yëpp boo génnee ci bunt xoolal bunt bi ñu nekk rek benn buntu lañ nekk mais liñ ci jàng ci masala nu mu toll loolu bu téere bi jeexoon looy waxati topp bi ci duñ ko defe na ko noonu wallahu taala alam loolu mooy jëmoon ci loolu léegi kon mu des kon ñu ngi woon li muy jaay mujtahid bi kon wax nañ la ko mooy ne kon dootuma yem rek ci texte bi damay wan ma man di jéggaani nag bu ma gisee lu bees ma man cee génne àtte même bu dee gis ma woon alxuraan bu ko wax wala xadiis mais gis naa ne ñoom ñoo bokk ay clause kon ñoom ñoo bokk ay àtte loolu moo doon kon deuxième bi ñu defoon troisième bi léegi euh, masala bi ci teg bi ci topp moo doon le concret day particulariser alxuraan waxoon nañ nag sànq ne alxuraan li koy particulariser bari na waxoon wax nañ xadiis waxoon nañ tamit ne comme mafhum yi luñ gisoon comme yow alxuraan wax leen wala yow kenn wax leen nga dégg ci leneen mooy ne loolu mën naa particulariser alxuraan mais tamit euh, bi ñu nekk nii mooy le concret mooy le le le li nga xamante ni c'est palpable loolu day ko day day day particularité tam alxuraan comme bu yàlla ne euh, waa kër euh, yonent yàlla Huud ñoom mooy rek ñoom seen histoire bari na ci alxuraan mm. dañ doon réew lu waa Maadul fastakbaru fil ardi wastahabbu al ama ala al khafi al ama ala al huda waaw mooy ñoom ñoom dañ doon jàpp ne dawoon nañ sax ba ne ana kan moo yëpp doole ñun man ashaddu minna quwwa ana kan moo ñu gën a puissant tellement dañu bari woon kàttan jàppoon nañ ne loolu moom jamono ju nekk dañu gis ay ay ay ay aad yu yu existé ay aad yoo xamante ne ni mooy ñoom ñu doon comporté jamono joo ñëw duñ ko fekk loolu nag ñun ñu ngay xool waaw waaw waaw nga xam voilà nga xam ne ñooñu moom mooy ñi mooy ndax mooy ñoom seen kaa day am saasu ne ba tey day am mooy ne jamono yàlla ne ñooñu da leen a yónnee benn benn ngelaw boo xamante ni tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha mu ne daa day rajaxe day tasaare lépp lu mu romb ci ndigalu boroomam moom ngelaw li ndax ndax nit ñee jinne yi rek la yàlla digal ñu ñu ñuy bañ ñii di def mu neex leen ñii di def ndax yàllaa ko digale naa ko def même neexuma wala ñoo xam ne moom dañ naan defuma du tout bi ci nit ñeeg jinne yi la am mais xar yeeg nag yeeg liir yeeg yëpp jamaadaat yi muy ci eh, yeneen yëpp bu leen yàlla ne woon def leen ci saasa lañuy ñuy def moo tax mu ne fa qaala laa walil ardi mooy sama asamaan ak suuf ittiyaa tawan aw karhan qaalataa ataynaa taa'i'iin yàlla bi ñu leen woowee asamaan ak suuf ngir ñu topp ay bë ay ndigalam bi mu leen soxlaa ñoom daneen na ngeen ñëw deux possibilités nag ngeen am soit mu neex leen ngeen def ko mu neex leen wala ñu forcer leen ci ñoom ñu ne ñëw nañu automatiquement le ñu ñu mu dina gaawe fekk mu neex ni mooy ne rab ñeeg ñépp noonu la ñuy xalaat seen diggante yàlla noonu la ñuy doxal euh, nit ñeeg yi nag ñoom moo taxit il faut jour yooyu ñu mën leen ñu jënti tamit léegi mu ne moo tax mu ne ngelaw li comme que moom it ci ñoom la bokk te bu ko yàlla nee defal li ko yàlla tudd lay def wax ne defal lay def suuf si bu ne woon na na balaa balaa balaa dix-huit heures nit ñëpp dee ñëppay dee ah moom du xaar mooy ne ñi fi nekk ñëpp lay dugal ci biir mu jeex léegi léegi nag kenn du mën a dëj sa moroom ndax ñëpp ciy bokk léegi mu ne mu ne ngelaw li dafa rajaxe dafa dammaate dafa waaye saccage sax bu la neexee lépp ci sur son passage mooy ba mu ñëwee comme que dañ doon gërëyee gërëyee mais kenn sax ëpp ñu ëpp ñu doole ñii naan ko bu dee ci bu dee li ngay wax dëgg la wàcceel suñu kaw ay dëkk comme naa ñoom loolu wala samul ñu am na ñoom ñoom la woon waaw ñoom la woon axaaxaa bi ñoom la moom ñu ne mooy rek li muy wax ju garaaw joo xam ne man xaw ma wolof yi man bu ma gisee yu mel noonu dama ne mais wolof yi fan lañ jëlee wax ju mel nii waaw in kaana haaza huwa al-haqq min indika fa mooy ne yaw yow yow yow ci yàlla suñu bu dee ne lii sa jaam sa kii ñi nee na sa jaam la yaa ko yónni mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu dee li muy wax dëgg xawal suñ kaw ay doj mooy ne na asamaan si au muy wàccee ay am ndox waaye na xeer yi ñëw léegi pour ñu wan ni pour ñu pour bu dee dëgg la wolof yi li ñuy wax boo dee yàlla tawal xeer wala wala ay mooy mooy expression yu mel noonu ñoom sax dañ naan boo dee yàlla ci ñuy wax mee ñeewoon dañ ne yàlla yow ci sa bopp dee nii kii yaa ko yóru tawal ñu seet pour rek wane ne ñoom vraiment degré bi àggoon ci mbon yàlla ne nag gis bi ma leen di duma ngelaw lu sedd laa ko yónni saxara alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayyaamin xusuuma mu ne nag ngelaw da koo tàggat seen biir waaye ñëw ngelaw li dugg nekk ci dëkk bi bu sedd guy neex a féexlu nag mooy ne comme que ñoom seen dëkk yi di la doon tàngaleeg leen mais ngelaw yu ne noonu ko benn ñuy féexlu jàpp ne affaire bi féex ak féex ñëw na ndekete ñoom xamuñ ne mooy mbugal ñu leen yàlla bi leen yonent yàlla Saalih alayhi salaam doon doon dig te ñoom ñu ko doon. laaj sax moo ñëw ñoom ñu toog na affaire bi aarid waaw mu ne fa lammaara aw aaridan mustaqbila awdiyati ba ñu gisee mu nekk benn niir nag ndax yàlla ba mu leen di mbugal benn niir la yónni ay nuage dajaloo comme rek boo génnee léegi xam nga dafa xaw a lëndëm niir yi jóge fu nekk di ñëw hada lii ñuy gis nii de di ñëw ah <laughs> ñun de lii de nuage la de boo xamante ne nii xam naa mousson bi lay indi mumtiru naa day taw suñu kaw suñu yëpp baax nag kom que dañoo nekkoon trop xaw a bekkooroon temps yooyu waaw waaw alisé ak euh, waaw ñu ne ñu ne sawaay gaa yi daw ñoom ñu génn dajaloo nag ci suufu niir wi nag di xaar yàlla yooyu bi affaire bi ñëwee moom lay nettali foofu ne tudam niro nag ba mu duggee ci seen biir lépp la sakaari kullu amrin kullu amrin bépp la kullu shay bi amri rabbiha ci mbiru bopp ci mbiru ci digalu boroomam mooy ne la lan mooy dane la ngelaw li dafa din dafa dammaate lépp bàyyiwul dara mais pour pour pourtant ngelaw li am na lu mu bàyyi mooy ne bu doon tey dañ naan comme bombu ak euh, chimique yooyu nga xam ne waaw atomique yi nga xam ne wala chimique yi nga xamante ni buñ ko sottee nii ñii ñoom ñu ngi ci waaw comme li waa ji gazé gars yi comme lañ doon tuumaal waajo na dafa gazé woon gars yi solo solo solo solo Irak mooy ne ñu mel noonu mooy ne waaw li ci doy waar rek Cerno Ali Ali la ci nit la ci doon lañ ko doon woowe léegi lé léegi alxuraan ne moom dafa ramassé dafa dafa toj lépp ci ci ci son passage bàyyiwul dara mais xam nañ ne ñoom seen dëkk yi seen fañ dëkkoon dafa intact loolu mooy le concret kon wan nañu kon alxuraan kat bu waxee lu ne ñun waruñ see gën ne kon dëkk ba amatul hmm. yoon du tout mooy ne nit ñëpp dëkk moo tax bu laan la wasalil qariyata par exemple laajal dëkk ba est ce da ngay dem ci liir di naan eh, yow yaay xam ne concrètement waxul liir bi mooy wax mooy bu la nee laajal dëkk ba mooy ñu dëkk dëkk baa tax ñuy wax hmm. buñ ne euh, Paris a décidé. xam nga buñ nee ta- comme ñu naan wàllu diplomatie a décidé wala a a voté droit de veto ak yu xam nga xam nga waaw selon Washington xam nga yow doone dëkk Washington ci boppam moom moo doon voté cour Eiffel ak li nekk ci wetam yëpp ñoo ñoo voté déedéet da xam ne gaa yi la lool mooy lu concret li mooy particularisé waxu alxuraan bi doon doxantu ci aw <laughs> waaw waaw la nga doon wax naan ba nga nekkee xale da jàppoon ne <laughs> dëkk bi ci waawoon ci boppam moo demoon di ko seetaan <laughs> ah lool loolu loolu lu concret moo la koy particulariser mooy yow da ngay gis réalité bi nga xam ne ah kon nag affaire bi bu nee dafa dindi da doon damm lépp ci son sur son passage tamit lii taxul ñuy wax ndax sax li koy wane àpp mooy après fa asbahu la yura illa masakinuhum mooy àpp ba ma leen defee noonu duma leen nag ba ñoom ñëpp ñu ne salaw kenn yëngootul ñu dee ñoom ñëpp mu ne mujj nag dëkk ba boo fa jaaratee doo gis lu dul seen dëkkuwaay ñii yéeg pale yañ tabaxoo nag kii rek ngay gis mais picc kenn dëkkatu ndax ñoom ñëpp la yàlla alal noonu nag mooy jàpp mooy wa kadhalika axdu rabbika rek ila axada al qura wa hiya zalima moom mooy ne noonu nag noo noo noonu mooy gis nga yàlla bu jàppee nit mooy nit koo xamante ne moo moom waxul sax nit ila axada al bu bu nee nuus ab dëkk dëkk yu mag yi am réewum dëkk bu bu mag sëkk comme ñu ne Russie par exemple wala lu la neex États-Unis wala Afrique wala yëpp mu ne bu ma ko jàppee mooy ne ñoom du ñu du duma gu métti la leen di duma loolu mooy bat bat bat sarab bi kat ñun nag léegi kon mooy ci masala bi ñu nekk noonu mooy ne kon dañuy gis ne kon alxuraan kon ak xadiis bu ñu ñëwati rek bu ñu waxee lu général rek ñu tëb ne oh kon nag affaire bi lii la dañ naan la xaaral. bu dee da nga gis lu concret luy luy particularisé da ngay xam ne lii moo koy particularisé comme exemple yi ñu jox léegi ak yeneen ak comme loolu tamit moom day ci xadiis yi tamit ngay te tamit dalay permettre euh, comme ni jëmoon ci wàllu bidaa yeeg xam nga xadiis moom moom moom moom moom ak réer la ta ta ta érigide te moom moom moom fii la moom moom si moom innovation yooyu mel noonu ci wàllu diine érigide te ak ak sànkute la yooyu après yo da ngay gis yeneen kii yu koy particularisé tamit ndax tamit manoo fi ñëw gis beneen texte buy wax loo xamante ni dafa xaw a contraire ak lool wala mu contraire ak moom nga bëgg a jël bee bàyyi bële mooy ne yow particularisation rek moo mën a am nga particularisé leen mooy bàyyi affaire bi ñu nekkee mais nga ne ah taxaw leen mooy affaire yi lii la ñuy wax fii mooy ne mooy yooyu boo ko xamee yu mel noonu la lay génneloo ba tamit nga bañ ne ku waay def rek nga ne waa ji lim def du noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi masu koo def ndax boo boo ko defee di nga dem sax ba ne ku fi dugg ci avion da ngaa bida xam nga am na ñuy xalaate noonu waaja doon wax naan ay dem matt avion bida la xam nga loolu loo ko ndax ndax yonente sallallahu alayhi wasallam masu koo def xam nga lool lan moo ko yóbbe mooy xamul yi xamul yi te sëriñ yi ñuy topp fexewuñ mu xam yi ndax tamit bu la bu dee da nga koy jàngal benn affaire benn logique mu topp ci surtout côté boobu nga ne ko biddaa yépp ak érégulé ak cànkutel mais moom moom doxul moom après day analyser ne kon man comme que dañ mën a li yonente bi sallallahu deful rek bidaa la yow boo ree noonu nga ko tekki affaire yi mooy mais mooy bienvenue au bidaa ndax kon ñun li ñuy def lépp bidaa la lépp bidaa la. kii Sénégal bi ñu njëkkee indi télévision. gars yi dañoo bañoon. man la affaire yu baaxul quoi télévision yi. léegi benn waay moo ñëw. génn jàng ak am bari bari bari ci kii bi après finalement gars yi doo ko d'accord. waaw xam nga waaw la mooy ne boo ko waxee ci loolu boo ko jàngale taalibe moom it noonu lay raisonné moo tax ñi am solo mooy moo tax bokk na ci li tax tamit usul bi am solo léegi kon bi ci tegu woon moo doon euh, benn àtte àtte sharia mën naa am ñaari kóol wala lu ko mooy raison yi tax ñu àtte bi nekk fi raison bi tax yàlla wàcce benn àtte mën naa nekk na daa am ñaari affaire yu tax ñaar yu woo xam ne ñaari raison yu tax moo wàcce ko mais tamit mën na ko loolu mooy ne bu ma gis rek ne comme que bii la cité rek bii rek la xam nga xam nga alxuraan moom day waxe léeg-léeg ci lu général mm-hmm. ndax tamit naka naka noonu moo tax mu jox ñun ñi tamit yàlla daa jox ñun ñay xel ne afala yatadabbaruna alquran wala wala afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha waaw mubarakun liyadabbaru ayati mooy ne yàlla daa wàcc alquran bi téere la bu mu wàcce boo xam da ko wàcce ci yonente bi sallallahu meelam waxu na ko li yata da li tatadabbar yow moom moom moom ay mbiram classé nañ ko mais dañuy yéen ñun ñi nga xam ne ci moom lañ wàcce message yi pour yéen ngir ngeen ci utiliser seen xel mais xel mu jaar yoon yéen di settantal li nekk ci biir alxuraan mooy ne du ne tamit dañu naan bépp ku naan philosophe la rek ñu ñëw wax déedéet bu dee yow principe bu philosophie antique nga yor dañ naan la yow sa yos baaxul kaay ñu jàngal la yeneen ndax xalaat yooyu du dox fii ay ne naan est-ce que kii yooyu yëpp dañ naan la yooyu taxul ñuy wax yooyu mooy pour ngeen xalaat ci mooy pour nga nekk da nekk jullit bu bu normal léegi kon mu ne ñu euh, ngi woon ci euh, ne mën na am ñaari cause wala lu ko léegi mooy par exemple bu dee suñu xarit yi nekk dafa am yoo xam ne daa may cause mooy ne leñ bi ak bi surtout weñ bi weñ bi yonent bi saa salaam lan la wax dane ndax moom day protéger woo ci benn laat bi nga xam ne ci la waaw ci la toote nekk xam nga lool lool lool cause la boo boo gisee ci masala euh, fiq bi Shafi rahmatullah alayhi moom loolu lañ d'accord woon ak ñu ci def ñu leen ah def leen ndànk yéen yéen lañ ciy dugal njéeréer te njéeréer yonent bi saa salaam ni wax ci weñ dafa leer ndax dane ndax weñ moom benn laas bi dafa am tooke bi ci def dafa am saafara loolu da koo wax mu leer alors bu ngeen ci nawee dugal ndéeréer ndéeréer yéen a ko wax ndax lan loolu nag ndax ñeneen ñi dañoo gis ne le fait que mu cité cause boobu cela ne veut pas dire que cause boobu rek ka nekk ne leen waa ñun d'accord nañ d'accord nañu ak yéen mooy saafara yi li ñu wax rahmatullahi alayhi ne euh, attention ndax yéen yéen a ci dugal ñu ci def ne ndéeréer da ngeen koy jox même àtte ak yeeñ ndax lan ñoom ñoom d'accord woon ndax lan dañ ne woon yonent bi saa salaam dafa cité woon li tax ndax benn laaf bi tooke la bi ci def saafara léeréer waxu ko beneen affaire bu ngeen ci dugal waxu ko mais dañ naan leen wee d'accord le fait que mu cité benn bi salaan mu bâtir ko yeneen cause yi amul beneen cause beneen cause bi mooy amuñu deret bi wal te loolu moom lu feeñ la te leer la te loolu la boo xam ne ñépp a xam ne loolu cause la te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam si déwu ko mais tamit buñ la sàngara wala lii baaxul ndax lii cela ne veut pas dire que loolu rek la mooy yow man na am yeneen cause yi ci nekk ndax ndax alxuraan lañ dalay wan li nga xam ne moo gën a rëy dalay wax benn cause li ci des comme lim la waxoon nañ pour ngeen ci seetantal yenn yi moo tax moo tax bu ñuy wax ko boroom xam-xam bu doon ne yow lépp dana daf fi nekk doo def benn effort mooy ne kon ku la dàq mokkal moo la gën a moo la ëpp xam-xam alors que cela ne veut pas dire que ku dàq mokkal la moo ëpp xam-xam mooy ki nga xamante ni dafa mën a mokkal ñaar ñu mën a mokkal bu ci keneen ci dolli man bi génn ay at ci texte yi kooku moom moo moo raw ci ci def moo tax cause yi mën nañ ne la waaye dañuy tere sàngara ndax moom mooy alxuraan da ne innamaa yuridu shaytaanu an yuqi'a baynakumul adaawata wal baghdaa'a fil xamri wal maysir dafa joxe ay cause da ne dëgg dëgg de li seytaane bëgg mooy dafa bëgg a def seen diggante yéen julli ñi ak noonu al wal baghdaa'a ak bañante fil xamri wal maysir ba pare mu leen di tere julli sori leen bokk euh, wa yasuddukum an zikrillah wa anis salaat da leen di tere tamit mooy képp ku nekk ci yooyu nekk ci quartier jeu de hasard yi instant bi ñu nekk gis ne ci ci nekkal bu ko gañee mais dina am dina xaw a mer ndax tamit doo teg su 500 euros kee teg 500 euros mu ne teel sa 500 euros da ngay mer mooy da ngay am boo ko jàppal même boo ko waxul ndax sa waay na la lu bari peut-être yow ci nga doon miser ngir dem sorti wala pour def leneen waa ji moom gañe na lépp nga ñëwaat jàpp ne moo gañe bi xëy na après ma gañe nga ñëwaat mu duumawaatu da mais am mujj bi dangeen di mujj ay noonoo ngeen mooy mu ne loolu la saytaane bëgg ak sàngara mooy début bi dina neex da ngeen di toog jëndi kii yi ñëw teg di di kii di seetaan seen mais ba ngeen di saagante après bu ngeen maan bu kii nee takk te keneen ci defagul kat mooy mën na toog di seetaan waa ji ñëw fay télé bi ne ko lii ngay seetaan eh lii kenn du ko fi seetaan fay xam nga yow waa ji ne waa mais xeex day am loolu mooy lool sàngara da koy indi mu ne lan da tamit da leen di tere sàngara carte yi ak tamit yu mel ni ñoom dañ lay tere lan ngeen tudd yàlla mooy bu ngeen ci nekkee de toute façon moom si carte xalaatu ngeen ko moom. mais tamit julli bu julli jotee kan moo naan nañ leen arrêté julli bi mais arrêté julli bi léegi loolu kenn du ko wax làmb yeeg match yeeg yëpp buñ koy def kenn en général sax timis lay am xam nga heure timis loolu waaw benn benn ci dem inshallah loolu mooy yow loolu loolu lay indi léegi nag yaw boo xam ne mooy cours yooyu yëpp la wax am na yeneen yoo xam ne ñun xam nañu ko. waaw nga commencé ci origine ci ne waaw waaw yaay dañuy dem sax baray ci nit da ngay gis étude bu dem yóbbu cent dañuy ñëw indi quatre vingt dix ndax bii rey nañ leen waaw léegi ñoom ñu ne nag dañuy xaar ba ba ba ba ba ba bii di ñëw ba ba bañ jóge Roumanie ba ak suñu xool mooy yéen yéen mooy ne yooyu la indi waaw wala wala diw sàngam moom léegi ko parce que ba mu daanee diw ba léegi waaw moo tax waaja dafa jënd ko dafa jaay oto bi hmm. oto boo xamante ne lion euh, euh, lion lañ ci def maa kii soixante neuf hmm. mu jaay ko benn waaye bu dëkk seet ko dëkk koo jaay rek xam nga waa ji changé wul plaque hmm. sa waay daal da koo jënd teg noonu fi mu naan nii jaay taal ko daa génn rek gis affaire ndax lan seen tekel ak lion biir bi bu ñuy xeex seen kii yëpp dañuy dañuy mooy comme que dañoo dañoo jegante te ñu mel noonu falam noon yëpp mais ta oto waa ji ngeen taal moom loolu lan moo ko ni mooy match bee ko ni bu match amul woon loolu du am mu ñàkk zéro nag waaja ko jaay bi alhamdulilah man boo mooy wul man mi ko doon indi boo mooy bu doon joxaguma ko wala kii yóbbu mu taal ko problème day am mooy loolu lépp lan moo ko ni mooy affaire yi mooy yooyu ay cause la mu am yeneen yoo xam ne ñun ñii ku ci nekk xam nga yeneen cause yi boo fa demee kenn du la ne la góor ñi eh góor ñi toogi na la jigéen ñi fee ku koy wax dañ naan ay yow ku arrière yi lu muy wax ni loolu lañ lay wax fii stade la sa diine ji denc ko ci mosquée yi loolu lañ lay wax kon loolu yëpp ay cause la yoo xam ne ñun ñun ñun mooy pourtant yeneen cause la yoo xam ne pourtant alxuraan waxu ko loolu day wane ne kon texte man naa am mën nañoo citer benn ko wa wala ñaar mais mu am yeneen ko ju dul léegi nag dernier bi insha allah comme ça julli na ah, mooy mooy li ñu ne woon dañuy defal transition mais boo mooy dañuy demaat ba bële di ñëw ñu dugg ci partie insha allah côté saxaaba yooyu radiyallahu ta'ala anhu léegi mooy bu saxaabi bi ne euh, ci sunna la bokk mina sunnati comme wax benn affaire wala mu ne ubir naa digal nañ digal nañu ñuy def dara wala nuhi naa tere nañu ñuy def dara wala kunna nafalu fii zamani rasul fii zamani rasulullah sallallahu alayhi nekkoon nañ doon def temps wu yonent bi sallallahu fekk mu ngi doon dund wala lan wala man digaloon nañ ma wala ñu mel noonu ab saxaab yi wax ko ay terme la yu bari mina sunnati ay ak ay ak ñuy wax sunnati sunnati nabiyukum comme ni koy sa yenn saxaabi yi doon waxe loolu sax moom dafa leer mais yu mel nii comme bu saxaabi yi ne mina sunnati ay ak comme ci bi nekk Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma dane uhillat lana daganal nañu est-ce que léegi loolu mu wax noonu noonu bu ko saxaabi yi waxee dañu naan kon yonent bi sallallahu a ko wax loolu mooy masala bi ban àtte la am léegi foofu dafa am euh, ñaari abi bu njëkk bi muy zahir yooyu rahmatullah alayhi ñoom dañu ne euh, ab saxaab yi nag bu waxee loolu cela ne veut pas dire que yonent bi ñoom dañ naan yonent bi sa sallam waxu ko catégoriquement ndax ñu ne leen ñu ay yéen lu ñoom ñu ne ndax peut mu ne umir naa dañoo digaloon wala nuhi naa dañoo tere woon fekk ne du yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen tere fekk ne par exemple Abu Bakar peut-être radiyallahu ta'ala anhu moo leen ko tere woon peut-être euh, Ousmane euh, radiyallahu ta'ala anhu moo leen tere woon peut-être xulafaawu raashidun yi ñoom ñoom la woon ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne xam nañ ci ci diine ne ñoom ñoom seen sunnatul xulafaawu raashidun ñoom dañ ne peut-être loolu la. peut-être bi yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax kon ñoom ñu ne ah non affaire bi bu dee lool la ñun du ñu dogu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax waxu mooy ne ñoom daal du jàpp ne moo ko wax léegi deuxième avis bi muy ñi ci des muy ñeenti njiiri rahmatullah non non loolu bu ko waxee lool bu ko waxee saxaabi bi bu ko waxee mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax walla ci moom bu nee mina sunnati mooy sunnaam la directement du sunnaay keneen ndax bu dee sunnaay keneen la ñoom dañ ko doon préciser comme ni nga xamante ni xadiis yu bari comme xadiisu Jaabir ibn Abdullah bi radiyallahu ta'ala anhu bi ñu doon wax euh, Jaabir bi muy wax ci côté Hazl euh, Hazl nga xam ne moom na ne ñoom dañ ko doon def ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam tedd alxuraan tamit di wàcc te kenn terewu leen woon dara bu fekkoon ne am na dara luñ ci hasil nag hasil mooy loolu mooy comme ñi nga xam dañuy sëy seen soxna bàyyi ba ba ndox mi waaj a génn ñu génn seen seen seen pëy ñu ne dañ ko doon def te yonent bi sallallahu a ngi fi bu amoon dara lu mu doon tere kon luñ ci tere yooyu doon nañu ko tere xam nga loolu dafa leer ñoom ñu ne loolu day wane ne kon moom bu waxee lool ñu mina sunnati mooy ne kon ci moom lu jóge ah ñu ne nag dafa am benn affaire ñun d'accord nañu ñun d'accord ñu yéen zahiri yooyu ñeen wax mais nag dafa am ay côté boo xam ne ñun dañ cee am ay ay ay ay conditions yi ñu teg mooy ne kon boo gisee ci benn texte xadiis benn xadiis bu wér laa wax de bu wérul moom taxul ñuy wax ndax nañu jàpp nañu lu ñuy wax bu wér tax wala bu xasan wala boog même bu dee xasan ak ni ñu ko définir woon léegi nga gis benn saxaabi yi na digaloon nit ñi wala tere woon nañu yow dangay jàpp ne lii comme ni yaay Aysa wax radiyallahu ta'ala anha ne moom doon nañ leen digal dañ doon dañ doon ci koor bi par exemple ñoom dañ doon gis seen mbërëg yi ñu leen di gis ñu leen di wax comme ko dañ leen doon digal ñu fay seen koor yi te doon leen woon digal ñuy fay seen julli yi ah, léegi bu dee ñëwee dañ naan la ah, loolu peut-être bi yonent bi sallallahu alayhi digle woon boo toppee ñoom la ñu doon wax ndax c'est possible que ñi ci def la te xulafaa yi wala kenn ci ñoom la radiyallahu ta'ala an wala rek moom mu comprendre loo xam ne dafa foogoon ne lii sunna la wala tere la te du tere wala mu comprendre ne moom saxaabi bi lii digal la fekk du digal ñoom loolu lañ wax yu bari lañ wax ne looloo tax ñoom zahir yi rahmatullah alayhi ñoom loolu duñu d'accord wax ci mel noonu naan yonent saa sallam la jóge mais ñu ci def dañ leen lan dénoo premièrement mooy exemple bi ñu leen joxoon sànq deuxièmement mooy bu ngeen nee da moom tem mu jàpp loo xam ne du sunna mu jàpp ne sunna la dañ naan la nee taxawal saxaaba yi radiyallahu a dégg arab ñu ñëw ci ñoom ñoom ñoom ñooy source langue bi sax alxuraan ak sunna ak ñoom seeni wax mooy mooy source langue arabe même bu dee nañ jël suara yi ci mujj mais ñooñu ak ñoom a yem rek xam nga kon kooku mënoo ne kii dafa jéggi lii jàpp ne non ki nga xam ne moom moom moom moom source la nga naan est moom kenn mu comprendre lu dul noonu loo xam ne dañ naan la digal defal moom mu jàpp ne danga du moom par exemple ñu ne defal moom mu comprendre contraire xam nga kooku loolu du ko dal mhm. loolu mooy ñoom ñu gënoon a xam làng bi ñëpp te lool ñëpp ci d'accord ñoom d'accord nañ ne bu dee langue arabe moom à part alxuraan ak sunna ñoom ñoo ci topp mhm. ginnaaw texte yële moom anti-islamique yi ñëwagul yooyu waxuñu leen léegi ñu ne loolu benn tontu comme que ñoom ñoo ñoo ñoo borom langue langue bi ñoo ko yoroon deuxièmement bu dee compréhension ñoom ñoo dinoon a comprendre li xew ndax ñoom dañu ci contexte bi dañ dañ doon dund yonent bi yi ñu comprendre woon yëpp yëpp yonent bi sallallahu doon corriger yi ñu comprendre woon yëpp yonent saa salaam da leen cee kor yi teg ci ñoom dañuy comprendre yoo xam ne yonent saa salaam du leen ne ni ngeen comprendre du lool comme ni ñu gisoon ci xadiisu kaw kaw bi xam nga neewu leen yéen lan moo tax ngeen di tere waxu leen lool ndax ñoom comprendre nañ ci diine ne lii ku ko fi def dañ la war a tere yonent saa salaam neewu leen lu tax ngeen di tere manière bi la leen tere mais pas jëf yi mooy ni ngeen ko defe moo dul noonu waaw je vous conforte ci li ngeen nekk tere ren dee leen tere mais dafa am lu ngeen di tere mooy ne bala ngaa tere deel seet bu dee dafa am ay lor ban moo dina mat bu dee nga tere léegi moo gën nga tere bu dee gënu nga bàyyi ba waa ji pare nga tere loolu la leen wax mais neewu leen bàyyi leen tere te te seen compréhension léegi nag beneen affaire kon mooy ne bu dee kon côté compréhension bi ñu wax. wala comme jàpp ne lee dañoo tere fekk du tere wala liñ digal lépp loolu mooy kon tontu nañ leen léegi ñu ne nag kantaa ñun mooy waa jumhur d'accord nañu que ne nag cela ne veut pas dire que lu saxaa bi wax rek dañuy tëb rek na yonente saa sala ma ko xam nga man manumaa ñëw par exemple ne ñu euh, ñu nekk ma xam ñu jëlee sëñ Mansour yëpp mais euh, ku ma ci gis nga wax rek bu ñëwee fii wax rek ma ne sëñ Mansour xam nga man ma ko wax loolu man mooy damay il faut ma teg ay règles yoo xam ne dama naan lii premièrement yow ay waxam danga nga koy xam même buñ la nettalee ay waxam léeg-léeg noonu ngay xamee kuy wax dëgg ku dul wax dëgg bu la nee diw nee na mu wax loo xamante ni da nga naan noonu fii moom koo du waxee noonu de toute façon moom man nga ko ne waaw waaw waaw waaw rek mais yow da ngay jàpp ne li mu wax amul. ndax dangay xam waa ji ñu doon wax ñu ne leen benn affaire dafa am ñun neewuñu rek saxaabi bu ñëw rek ne wax ne na sunnati walla tere na ñu wala mu wax dara rek wala mu jël benn aay firi ko rek wala benn xadiis wax wax ne lii lay tekki rek ñun dañ naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax duñ def lool mooy ne dañuy teg ay conditions yoo xamante ni bu dee aaya la par exemple wala mu wax ci loo xamante ne ni kumpa la mooy xel manoo say kuy say kuy bu doon fees del tamit manoo ko xalaat ba ba ba ba ban koo xalaat mm-hmm. mooy ne loolu manoo koo def par exemple man lu samam xel ñeex neex bu ma gënoon intelligent ñi ma sa jaar ci vingtième siècle bi yëpp teewul ma man a toog ne waa ji àjjana am na néeg boo xamante ne nii la tudd kii bu dee sama intelligence rek wala nii la guddee nii la yaatoo kii loolu manumaa neexum xel ma xam ko mm-hmm. léegi nag bu ab saxaabi yi waxee loolu radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañ naan lii yonent bi sallallahu ci moom lañ ko mën a jële comme que ñoom dooñu du ñoo xam ni mooy ne dañoo soreet li xew ñun ci léegi ñeme yàlla di wax di waxal yàlla loo xam ne tegoo ko kenn ñoom loolu doonuñ ko woon mooy ne lu ñu xamul sax benn kaa bu ñëwee xamuñ ci dara buñ ci nangoo wax benn masala da doon ñëw ñu laaj ci kenn ñu koy paasante joxal diw du laaj bi ñu koy paasante di ko paasante ndax lan ndax ragal a wax ci diine ji lu dul noonu ñun moom boo laajte ñu ne yaa ngi door a ak si nag man la laaj bi moom mooy loolu kenn ko def loo xam ne tegoo ko fenn lu dul ci kon ñoom doonu ñoon doxale loolu kon ñu ne ñoom bu ñu waxee comme ñu mel noonu nga xam ne loolu am xel manu koo may dañ naan loolu kat ci yonent bi sallallahu alayhi ko war a jël nga jàpp nag foofu nga jàpp nga ñëwaat ñu ne la ci alxuraan par exemple ñu ne ñu tekki benn aaya boo xamante ni mooy ne yonent bi sallallahu ñu gisuñu dara loo xamante ni da ko tekk ci ci ci ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi moom mu tekkee ko dañ naan ah ab saxaabi la kon yonent bi sallallahu ci moom la ko war a jël mais nag dañ naan la. ñun nag waxuñu loolu rek joyal ko que ay loolu ku wax rek noonu la dañ naan dañuy seet saxaabi bi ko wax mooy kan est moom loolu mu wax ci ñaari domaine yooyu nga xam ne tafsir la ak wàllu kumpa xam ne moom xamuñu li mooy li nga xam ne am xel manu koo may ah, bu dee saxaabi moo ko wax dañuy xool mooy kan est-ce que du saxaabi bi nga xam ne moom par exemple da doon jële ci waa ahlul kitab kom juif yi wala chrétiens yi surtout juif yi ndax kom que temps yooyu dafa am juif yu bari yu tuuboon di nettali tamit liñ jële yi nga xam ne ñoom ci seen religion ba ñu nekkoon ak téere yi ñu doon jàng tooraa ak ci lañ ko doon jële di ko nettali di ko di ko firee sax yenn aay yi loolu doon am léegi bu ñu ne ne saxaabi bi dafa neexoo woon ak ñu mel noonu wala day jële ci moom day toxale ci moom di wax di di nettali kooku dañ naan kooku moom lépp lu mu wax ci yeneen domaine yi dañuy jël ne waaw loolu ci yonent bi loo alayhi ko war a jële wala bu dee yonent bi nee na mais bu dee ci ñaari domaine yi moom surtout jëm ci wàll kumpa yooyu dañ koy def entre parenthèses bàyyee ko noonu duñ ne ko duñ ne yonent bi sallallahu alayhi waxu ko mais tamit duñ ne moo ko wax dañ ciy taxaw taxawandi bàyyi noonu duñ ne daal duñ dogu na yoon saa salama ko wax ndax c'est possible nga ne moo ko wax ndeke moom ci juge bi tuub démb la ko jële walla boog daa am daa gis téer seen téere yooyu da ko doon lii daa yor ay toraa toraa bi wala yu mel noonu di ko lii ba pare nu gis ne moom tem mu toy tem buy wax léeg-léeg bi ci sukkandiku wala boog mu fiy fekkee yenn kooku dañ naan kook bu dee moo wax ah kooku moom mënuñu ko ne yonent bi saa sallam moo ko wax comme comme Abdullah ibn Amr ibn comme moom dafa yoroon ñu mel noonu yu bari sax moom moo tax domaine boobu noonu bu ko waxee kenn du ne yonent saa salaam waxu ko de ndax affaire bi kat il faut tamit ñu ràññee benn affaire mooy waxu ko bokkul ak maa dama ci maanu dàquma waaye tamit saxaluma mais nag mooy kon du ko jëfe mooy dama koy tege noonu statu quo léegi kantaan ak bu dee saxaabi yi mu loolu mooy sart bi ko mais nag bu dee saxaabi yi moom moom xame wuñu ko woon loolu comme Seydina Ali par exemple radiyallahu ta'ala ak ñeneen moom bu waxee ci aaya boo xamante ay ay Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ñu mel noonu bu ñu waxee ci benn aaya boo xam ne gisuñu benn lu ko yonent sa sallam tekkee ñoom ñu wax ko dañu naan lii waxam la waxu kii mooy dañ naan mawquf la mais dafa yor àtteey loo xamante ni dañ ko yëkkati ba ci yonent saa saa mawquf waxoon nañ loolu foog naa fàtte wu ngeen mooy loo xamante ni nii ah mawquf mooy loo xamante ni nii xadiisu mawquf mooy xadiisu mawquf mooy voilà mooy comme xadiis bi ñu gisoon lan lanaa bi boobu bi ñu gisee taxriij bi dañ ne li ginoo dëgër mooy ne ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu maa ci moom moo ko waxoon comme mu mel noonu bu dee saxaabi bi moom xamewuñ ko comme comme ni kaa yi ñu wax sànq comme Abdullah ibn Abbas léeg-léeg moom it ci la mooy moom it loolu yu mel noonu moom da ci mooy da doon jële ci comme ay tambul axbaar ak ñu mel noonu radiyallahu ta'ala anhuma wa rahimallahu kaam léegi kooku dañ naan Ah, loolu nag bu dee saxaabi yële la moom dañ naan kooku li mu wax mook lu yonent bi sallallahu wax ñoo yem mooy àtteem lay yoon bu nee lii la ay la jëwén par force lii la ndax moom du koo xam ne day aventure ci yum xamul te ñoom mooy ragal yàlla gi nekke woon li ñu naan waran seenug waran moo taxoon mooy ne ñoom vraiment dañu doon dañu doon tegu bu baax bañ di wax ci diine ji lu dul noonu même sax buñ gisee ne liñ gis yëpp lii moo ci gën a dëgër dañuy bañ a yenn yenn termes yi comme lii dafa xaraam dañ ko doon dañ ko doon ragal ndax ne dafa xaraam ci diine yàlla di moom même bu dee li nga doon ragal ñoom dañ ko doon tiit léegi dañ ko gis kaay dëgër fi di wax lu leen neex fekk ñuy def loo xam ne dañ ko doon def ay génération des génération borom xam-xam di ko def ñu ñëw ne woo loolu lépp dara baaxu ci loolu moom léegi la xew mooy produit nji mu bees la mu fi sax yal na ko yàlla suur mu bañatee sax wallahu taala ana wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in